Euh, ñeenteelu bunt bi muy baabu sidq nga xam ne ci tool bi nga xam ne ci lañu al dugal ba ñu bëggee baax ba ñu bëggee daal bokk ci saalixuuna yi mën a ñëw leen ah fii de dajale naa fi loo xamante ne moom mooy riyaadu saalixiin mooy tool yi nit ñu baax ñi de waaw entré woon nañu nag ci muqaddima bi ca mbambastal ba daal li ñuy dugal garabu fóoytéef ki njëkk dajeel mu nañu ñëw leen mooy baabul ixlaas waaw ñu duggee ci tool bi kese mu nañu nag ñëw leen al ixlaas mooy meññeef gi ngeen di njëkk a gis garab gi gin a taaru waaw ci tool bi waaw bi ñu paree ci garab googale ah mu ëndil ñu nag geneen garab goo xam ne ba léegi ci tool yi nga xam ne mooy toolu ñu sell ñi ñi baax ñépp fii la ñu baaxe muy ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen di irriguer waaw waaw <laughs> sunnaat alquran looloo leen di irriguer aha waaw ñoom moom loolu mooy seen affaire loolooy tax ñu dund loolu mooy li nga xamante ne nii moo leen di suuxat bi paree ci garab googee mu nañu kaay leen garabu tuub tawba waaw muy ñaareelu garab gi biñ jógee foofu moo jox ñu beneen foyteef yu neex a neex waay même bu dee ci biti niru na lu metti muy garabu muñ présenté woon nañu moom al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala li nga xamante ne nii moom mooy eh, eh, garab gi nga xam ne mooy garabu muñ allahu akbar dañu paree nag ci garabu muñ ci la dugg ñun nag ci garab gu bees gii nga xamante ne ci lañu nekk wara a li nga xamante ne mooy foytiif yi ba mën a jariñu muy gan garab muy garabu dëggu garabu sincérité garabu nekk ki nga xam ne dangay ngay sincère dëggu sa diggante ak sa boroom tabaaraka wa taala waaw waaw moom loolu lañu al imaam daldi woo kon nag bi nga xamante ne nii loolu la ñu nekk nag ci garab googale Allahu akbar waaw mooy garab yii yépp téere bi yépp loolu la ndax Riyaad lañ nekk ci ay ajjana yu kawe lañ nekk ma sha Allah alhamdulillah ba ñu borom bi defee ñu bokk ci waaw waaw ñoom garab yii yépp leen na leen di suuxat moo tax mu tudd ko riyaadu saalihiin mooy alquran mooy sunna moo tax buy ubbi buntu yi da koy ubbee li nga xamante ne nii mooy aaya aayaay alquran waaw door a teg xadiis yi ndax lépp wax yu lañ garab yii nii ñooy ay ñoom li leen di suuxat mooy ay nan boo xamante ne nii non mooy suuxat garab yi mais mooy suuxat ña nekk ci biir jinaan yi di riyaadu saalihiin ay nañ yashrabu biha ibaadullah yufajjiruunaha tafjiira waaw léegi kon nag garab gii nii ne muy baabu sidq ci toolub ñu sell muy wax kon xadiis bi nga xam ne gisoon nañ xadiis bi ci njëkk bi mu indi woon mooy xadis numéro cinquante quatre muy juróom fukk ak ñeent léegi nag ñu war a gis tey xadis juróom fukk ak juróom kon mu ne as-saani rahimahullah an abi muhammadin al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daa maa yaryibuka ilaa maa laa yaryibuk fa inna as-sidqa tuma'niina wal kadiba riiba rawaahu at-Tirmidhi wa qaala hadiisun sahiih kon al imaamu qawluhu yuriibuk aw yariibuk huwa bi fathil yaa'i wa dammihaa wa ma'naahu utruk ma tashukku fi xillihi wa adil ila ma la tashukku fi qaala al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala kon muy ñëw di ñu andil xadis bii nga xamante ne nii xadis la boo xam ne bu rëy mbir la mu ne asaani ñaareelu xadis biy irrigué garab gi nga xam ne mooy garabu muñ garabu dëggu mu ne an abi muhammad ñu ngi koy jële ci ki nga xam ne dàkkantalam moo doon bàyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> nga ne waaw ah papa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajur bu góor ah, non fekk lañ tudd turam rek xam nga rek dana bu ngeen fu ñu tudde sama tur ku ku ku ki naye boppam yiw mooy ba ñu ka ñuy tudd ca man te julliwul ci man man moo tax bu ma déggee Muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam laa ciy laa ciy teg rek waaw <laughs> léegi après <laughs> tekkiwul waaw ndax ndax moom rek <laughs> mu ne an abi Muhammad kii nag moom dakkantalam moo doon bàyyi Muhammad ah alxasan na la tuddoo mooy alxasan ibn Ali mooy alxasan ibnu Ali ibnu abi Taalib radiyallahu ta'ala sibtu rasulillah waay waay waay waay kii wa ngoog mooy euh, surtout yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy Seydina al-Hasan magoon ci doomi Seydina Ali yi waaw radiyallahu anhuma ak Sayyidatu Fatima al-Batul radiyallahu anha wa ardaaha ci moom lañ jël hadis bi mu ne mu ne xafidtu annahu qaala mooy alxasan ibn ali ibn abi talib alxasan di doomi seydina ali seydina ali moomee di doomi seydina ali ah di doomi ah, abi talib ah kon mu ne xafidtu qaala annahu qaala moom dane seydina alxasan mu ne xafidtu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallama mu ne xafidtu takk naa waaw mu ne xafidtu daal dinaa takk mokkal baat yi min rasulillahi jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy yan baat daa maa yaribuka wala maa yuribuka boo ci wax baax na loolu la al imaam an-Nawawi di wax ci suuf naam qawluhu waxam ji nga xam ne moom la naan yaribuka wala yuribuka huwa bi fathil ya'i wa dammiha mooy man nga ne ya fathil ya'i yabi wala nga ne yu mooy dammiha wa maanaahu li muy tekki mooy utruk bàyyil maa tashukku fii xillihi li nga xam ne da ngay sikki sàkka ndax dagan naam daganul amoo ci lu leer bu ko laal jege ko bu ko bàyyi ko waadil ilaa te jengal jëm ilaa maa laa tashukku fii ci li nga xam ne amoo ci benn sikki sàkka ndax dañ ci am lu leer ne lii moom baax waaw mu ne kon man lii laa jàpp xafistu daal dinaa takk mokkal min rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daa mu ne daa bàyyil leseel utruk bàyyil mu dem la nga xam ne yar yi bu ka moo lay teg ci dut dañ ci amoo ci lu leer wala yuri bu ka moo lay teg ci rey ba dara leeru la ci nga nekk ci mbir naan nii man est-ce que lii may def baax naam baaxu amoo ci lu la leer bu ko def mu ne bàyyil jëm ilaa maa laa yuribuka ci loo xamante ne nii nag moom doo ci jéng déngi amoo ci sikki sàkk daa leer ci yow lu tax mu ne ndax fa inna sidqa tumaniina lëkkaloo baa dëkk buntu baangu fa inna ndax as-sidqa dëggu tumaniina dalu xel la dalu xol la dalu yaram la gis nga ku sincère nii moom xamul estiré ñoom stress stress non <laughs> ñoomi ni stress gaa yooyu stress yooyu du leen xam ay anxiété il est anxieux toog sa sa bopp bi mel ni lu tëju déedéet parce que moom fi mu jëm daa leer am na lu ko leeral mooy leeru dëggu waaw fa inna sidqa dëgg-dëgg gis nga la sincérité dëggu tuma nii day may borom ak dalu xel xol ak lépp waaw wal kadiba kanta li nga xam ne mooy explication mooy nar mooy ay mensonge moom kanta moom riiba ay xam nga la lay jural boromam mooy ay ay sikki sàkk kese xel mi du dal waaw imagine xamante ne nii wala rek bàyyi ba ba ba pare mu ne rawaahu soloo na ko at-Tirmidhi mooy al imam Abu Isa Muhammad Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ah, mu ne waqaala nee na bi mu ko soloo nee na xadiisun xadiis la boo xam ne saxi saxiix bu wér al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah dane mooy xadiis bi nga xam ne dane haddathana Abu Muusa al-Ansaari wa qaala haddathana Abdullah ibn Idris qaala haddathana Shu'ba an Burayd an Burayd ibn Abi Maryam an Abil Hawraa as-Sa'di annahu qaala qultu lil Hasan ibn Ali radiyallahu anhumaa maa hafizta min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala hafiztu min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka fa inna as-sidqa tuma'niina wa inna al-kadiba riiba nii la ko al imaam eh, eh, Euh, at-Tirmidhi ndi mu ne wa fil hadith qissa wa Abul Hawraa as-Sa'di ismuhu Rabi'atu ibn Shayban wa hadha hadithun sahih di la ko al imaam at-Tirmidhi daal di indee voilà nii la ko al imaamu at-Tirmidhi indee voilà euh, dane bon ci gàttal mooy li ñu wax abul xawra parce que abul xawra bi dafa laaj euh, moo tax euh, al imaamu Tirmidhi abul xawra as-Sa'di taabi'i la woon mag sax bokk taabi'i yu mag yi euh, mooy taalibi saxaaba yi dafa laajoon Seydina al-Hasan ibn Ali mi muy sëtu yonent bi sallallahu Ali ak Sayyidatu Fatima léegi. mais dama ko ne mais lan nga fàttaleku ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne man de fàttaleku naa man alxasan ndax alxasan ibnu ali eh, bi yonent bi yonent bi saa saam gàddaay na badar am na te moom juddoogul parce que bi ñu jógee badar ah màng bi ñu amoon butin de guerre bi mooy la ngay jógee ca màng bi amoon jële ko ca xare ba ba ko séddalee la ca Seydina Ali amoon génne moom gam ci amoon moom la doon waajal ngir man ci denc sayyidatu Fatima waaw ba bàyyi xam ba daal di koy cor ci beneen nettali boo xam ne taxu ñëw muy Seyna Seyna <laughs> Hamza <laughs> ba màndee ndax daa naanoon taawee sàngara xaraamu loon def <laughs> bi ñuy def barab ba ñuy ñibbisee loolu lépp sàngara xaraamu loon ah voilà sa léegi loolu lépp moom après la juddu après la juddu léegi mu ne moo moo tax mu ne man damaa laaj moo tax kon gone la woon bi moom yonent ware sar sa ay ay yenn kii rek la ku ci moom moom nag la ko abul xawraa laaj ne ko mais yow lan nga ku ci ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah yow oh, Seydina al-Hasan radiyallahu ta'ala anka <laughs> mu ne ko man de fàttalikoo ma li ma fàttale ko daal mooy damaa jëloon benn tàndarma ci tàndarmaayu zakat yi yi nga xam ne fañ koy deg di ko fa denc ma daal di koy seex fañ koy eh, parquer ma sex ko def ko ci sama gémmiñ yeneen ma saa saam xëcc ko ci sama gémmiñ waaw daal di koy génn ci sama gémmiñ sànni kon fa ba pare mu ne ma ah lii warul ngay lekk lii waaw warul ngay lekk lii ndax ñun duñu lekk sarax waaw ne ñun kéex moo tax ci beneen riwaay kéex kéex ci riwaayu ñoom Seydina Abu Hurayra beeg yooyu ala ta'lam anna anna Muhammadan anna anna hada laa taxillu wala anna hadihi muy tàndarma ji laa taxillu li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala li ahli Muhammad ne ko xanaa yëgoon ne sallallahu alayhi wa sallam yow al Hasan ah mu nekk gone moo tax gone dañ koy ko xamal. yeneen tubaab yi saa taam ni koy sopp sopp neewul ah tàndar benn tàndar ma la rek na lekk comme ni ko ñun ñu laxiste yi di defe waaw nga xam ne yar gone dara xanaa moom dëppook suñu bànneex kese mais yar ko ci li l'islam bëgg alquran daanaka loolu du suñu affaire xanaa loolu dëppook ñun suñu bakkan fekk loolu dañ koo bëggoon mais ay yoon mais euh, saalu les de maar bokkul sax ci ñuy xalaat yonent tubaab yi saa taam ni koy sopp sopp yépp bi mu gisee muy lekk loo xam ne di jël loo xam ne pour tàndarma la boobu tàndarma waaw dana ko da ko da koo xëcc ci gémmiñ gi génne ko ci beneen mun a ko kéex kéex mooy bàyyil bàyyil xëcc ko ne ko xanaa yëgoo ne ci wax yu sedd ta tee lii dagal Muhammad mii mii man mii di sa baay ndax maamam la mooy baayam waaw alayhi salaatu li ali Muhammad te daganul sama waa kër Seydina Muhammad te yow ci nga bokk alayhi salaatu waaw mooy gis nga ni doon yare voilà dóoru ko mbégtal comme ni ko ñenn ñi doon defe ñoom rek ah ba wu ñuy yàq ngaamu gone gi déedéet da koo xëcc waaw daa xëcc tàndarma ji dugal loxo yi xëcc ko génne ko ne ko lii daganul Muhammad Seydina Muhammad ak waa këram. loolu nag ba pare mu teg ci ne wa kaana yaqulu te doon na wax naan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba wal kadhibu riba wal kadhiba riba waaw mu ne te yonent bi na wax naan bàyyil li nga xam ne da nga am ay dut am ci ay sikki sàkka leeru la bu bu fi nekk naan da nga koy jéem a def ba nit fekk la ci nga naan lu ma foogoon damaa yaakaaroon déedéet ilaa maa laa yar yi bu ko jengal nga bàyyi ko fi te jëm ci li nga xam ne moom loolu am dañ ci am lu leer nañ waaw loolu mooy lan gis nga <laughs> tuuti rek mooy boo fi gisee sunna bu leer bàyyi ko fi topp bidaa yaa ko def sa bopp ne bidaa moom leerul waaw leeru la da ngaa gis rek nit ñuy def ra'aytu naasa ñuy def ma def déedéet déedéet waroo def loolu yow li la leer nga war a def li la leer mooy lan alquran moom leer na sunna yonent ba saa saam leer na foo dem bi ngay fekk ñu koy expliquer biir jumaa yonent ba saa saam di ko fa leeral di ko fa jàngal di ko fa leeral ay hadith moom ngay fekk boo demee Makka moom ngay fekk boo demee Thiès moom ngay fekk boo demee euh, Kuala Lumpur moom ngay fekk boo demee Istanbul wala fële ci Antioche wala fi nga xamante ni mooy Casablanca wala Paris benn la loolu dafa leer ñu ne la yonent bay sasam la doon naafila bu koor yi ñëwee jeex na loolu leer na waaw loolu dafa leer tegu ci ay hadith mu leer nañ waaw léegi nag boo fi bàyyee topp leneen loo xam ne leeru la lu dul damaa jàpp rek gaa yi def wala nee nañu yow yaa nekk ci yaa bàyyi yow la yonent bi alayhi salaam di wax daa bàyyil maa yar yi bu ko li nga xam ne da lay teg ci dut mooy amoo ci lu leer amoo ci lumière alquran ak sunna ba waaw ilaa nga jeng jëm ilaa maa laa yar yi bu ko te wallahi fii maa laa yar yi bu naa kaafiya maa yegg fii wallahi nekk na ci li nga xam ne du ñu teg ci dut lu ñu doy buñ bëggee feesal suñu bés yi suñu waxtu yeeg suñu kersi yi ci di dellu ci suñu borom wallahi amul dara loo xam ne nit dina ci amee ngërëmu boromam lu dul saxaaba yi radiyallahu anhum takke nañ ko ci sang bi yi sallallahu alayhi wa sallam jottali ñu ko taabi'i yi ñu ko jox tuune wuñu woon de ñooñu humul ulama ñooñu lu ñuy tuuna de wallahi fexe nañ ba niñ leen ko joxe ñu taawoo ko noonu jox ko ñu ci tamit waaw kon nag affaire bi mu ngi doy nañu sëkk te ñi baax ñépp nga dégg ñuy wax koo dégg nag ñu lay wax fii ku baax déglul laa wax képp koo mës dégg ñu lay wax lu baax ci lislaam bi xam nga fan la baax diggante alquran ak sunna la génn ci alquran sunna waaw ku baax laa wax de ku kenn dul nag table seetal ay waxam alquran ak sunna ci la defar waaw léegi taw comme nag ñun am na lépp doy nañu sëkk taloo amul fenn bi lu tax ñu ko fi naan dégg denc ay palxam fii mu koo fu wax ne kaay sawaay man mooy man damaa bëggoon daal wutal mu protection quoi nga arme parce que affaire yi xam nga gaay rek non dëkk bi wóorul quoi gaay boo xawee kii tamit ñu mu am ak ñoom yow fuñ jaar quoi waaye moo tax dama bëggoon nga defal benn kii quoi boo xam ne gis nga ko boo ko nee del dëkkee ayatul kursi yow daal saa boo xëyee del def ayatul kursi hein xoolal ñaani azkaaru sabaaxi wal masaa yi yonent ba saa sàndof ñaanu suba yi ak ngoon tam nekk ci téere yii yay Sahih Imaamul Buxaari kutubu sitta ay sax imam muslim am nañu complet yooyu yëpp sunan yi ak feneen ak sunanul bayhaqi yeneen sunan yi muwatta musnad imam ahmad ak sunanul daarimi ak yooyu yëpp ak maajimi yooyu yëpp dajale nañ leen foo xam ne boole fa azkaaru sabaax yi nga xam ne ah moom comme yi al-Qahtani rahimahullah cheikh daal di def dajale ko foofu ah loolu koo boo nee waa ji jàppal ci loolu wallahi day jàpp ne yow da nga koo daw yow daa am loo koy nëbbu quoi bëggoo koo jox lu fort wal iyaadu billah wal iyaadu billah alquran fort ayatul kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samaawaati wal arda wa laa ya'uuduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim mu jàpp ne lii nii non lii daal des na quoi wal iyaazu billaah kaddu borom bi doyu ko ci protection li yonent bi alayhi salaam doon defal boppam doon ci sax saxaaba yi toxal ko jële ko ci moom doyu ko lan moo ko doy ay talxam ay turu jinne yuñ ko ëwal ay naan maa ngi lay xalwa ndax alquran leer na de ma la yarib mooy li nga xam ne moom teg ko ci dut leer na nañ waaye comme que suñu gëm ko daa def daa talxam yi lañ gën a amu péex moom lañ gën a amu kóolute ci yee wal iyaadu billah ñun nañ seet suñu xol yi waaw nañ ñaan borom bi mu may ñu xol comme la imaamu Ibn Mas'ud doon wax yow nattal sa xol rek ñetti bërëb gis nga jamono yi nga dégg ñuy jàng alquran la ilaha wala ñuy tudd yàlla wala nga wéet sa bopp kese sa xol yow seetal sa xol nu mu def ak alquran ak nu mu def ak sa borom bu dee ne dajoo fa dara sa borom yooyu dara la lu dul doon la ci sa borom yow ñaanal yàlla mu may la xol ndax amoo xol. wallahi laqad sadaqa ibn umm abd aw kama qala radiyallahu anhu wallahi wax dina dëgg waaw dañ leen di dégg gaa yi xam ni ñii la yonent bi saa saa wax seeni wax en fait ci wax yu bi lañ koy tibbi wax dañ koy dégg buñ la waxoon sa bopp da nga naan di hadith la waaw c'est vrai que hadith la hadith mag boo xam ne ci saxaaba yi la yor mooy lu saxaaba wax loolu tax lañ koy tudde hadith waaye mooy lu tax ñu am poids boobu parce que dañoo nekk ñoo xam dañoo naan de ay na yashrabu biha ibadullah ci lañu naan géeju yonent bi alayhi salaam te dañu naan yu fajjirunaha tafjira ba pare di ko bawal fu ne moo tax ñuy mën a wax wax yoo xam ne boo ko déggee boo xamul woon kan ten nga yaakaar ne yow lii yonent bi alayhi salaam ma ko ndeke benn taalibe ma ko est waaw waaw jombul nag taalibe bu ne daa war a niroog sëriñam wal iyaadu wal wal alhamdulillah loolu la war a demee mais ñun da ngay waaru li tax du ñu am tuma'niina ci qawlullah qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais qawlul kuhaan al jahala al fasaqa al kazzaabuun ñoom la ñuy am li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la ñuy gën a ndaw kuhaan yi gisaane kat yi pettaaw kat yi ah maaman yi nga xam ne mënuñu tus ñooñu lañ gën a gëm. dem mu jë mu ñu ñu jox rey fa suñu xaalis ñu dóor ñu fay kase yu cher ñu ne ñoom ñoo ñuy aar ci ay turu jinne ki saytaane walla ñaari ñu nekk ci yooyu nag loo xam ne affaire yi teguwul ci dara lu dul ci kadiboo ah collaborateur de jinne bi nekk fi di di di wax ak yow di woo boppam sëriñ la day seetalaat kon nag daa lañ bàyyi yooyu te jàpp ci li dëgër te leer waaw almasuur li ñu jëli ci yonent way saa moo gën leneen lu ñu xam ne jëliwuñ ko ci moom loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo waaw ñu ko fi topp ay waxi iblis ay waxi saytaane yoo xamante ne nii dañuy mbubboo nit ñu baax wal iyaadu billah da sayyidina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu mu ne loolu de bokk na ci li ma déggee ci yonent way saa da takke naa ci moom yii moom takk naa ko ci moom daa baal maa li nga xam ne yuribuka moo lay teg ci dut wala yaribuka ilaa maa laa yaribuka fa inna sidqa ndax dëggu de toma nii na daluk xel la <laughs> gis nga ku dëggu nii lépp may leer waaw moom saa ñu fëttee buntam du tiit saa ñu ko yónnee courrier tiit <laughs> waaw fii ni du tiit waaw ndax ay mbirum daa waaye wal kadiba riiba kantaag nar moo xam nar ci sa làmmiñ wala nar ci sa écriture wala nar ci li nga xamante ne leneen ak sa sa sa xaal loolu moom dala ay doute la lay teg moo tax lu yëngu nga foog ni é mbaa caaf xamul baa gaa yi déniché wuñ ma baa gaa yi ne é la ma leen doon wax daa ñàkk nekk dëgg nag ñu xam ko moo tax naafiq yi comme que noonu lañ mel moo tax suñu boroom ne yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahzarhum qatalahum allah anna yufakun comme que seen lépp nar la dañuy wane ci biti lu wuteeg seen biir moo tax saa bu jéggee yonent lay sa saam ne Seydina Bilaal waxal as-salaatu jaami'a waaw ñëw leen dajaloo julli day dajale ñëw leen ngir mu discours leen ñoom ñooy bokk na ñuy njëkk a bu saaba yu dëkk yu ñooy njëkk tëb mais naa fekk tey noonu la ñuy ku leen gis foog ne dañuy wuyu ci yonent bi alayhi salaam ndekete yoo dañoo foog ne dañ leen a dañoo yëg ne ñoom la ñuy nëbb ci naafiq leer na waaw. moo tax yahsabuna kulla sayha dañuy jàpp bépp yuuxu bépp woote rek foog ne seen kaw lañ jëm humul adu ñooñu ñooy noon yi fahdarhum na nga def attention ci yow ci ñoom yow yonent bi saa saa kon waxatuma laa taalibe yonent bi saa saa faites attention ci ñoom. qatalahumullah borom rëbb na leen anna yufakun waaw kon ñàkk dëggu way nal kadiba riba waaw gis nga bis boo fi détourné alalu jàmbur wala nga ndax kenn nii <laughs> ba toog yow yaa ngi tout yaa ngi naan mais sa waay bu découvrir affaire bi nag ah wala nga dem fenn wax fa lu dul noonu wax fa ay nar ngir am dara wax feneen kii ay nar mooy tout le temps nag yaa ngi xaar naan si baa diw ma fekk woon mbir ma ah tout le ngay assuré du ko woo ndax baa diw ñëwu fa wala ah, yow maa ngëj nga fële ndekete yow day assuré wu est ce que moom fa ngir day ragal ne bu dee dem na fa ah mu yëgle ne waa ji man fekk woon naa lam doon nettali te loolu demewul noonu ah ah tant mu ngi ci xol bu dul daw kon nar day teg nit ñi ci insouciance kooku nag mooy xam stress ak yooyu nga xam ne feebaru xol yooyu nga xam ne man day ñëw ba touché li nga xam ne mooy santé mentale am ak santé physique am dootul nekk à l'aise waaw fu mu toog xol moo tax xolum naa fekk mooy xol bi gën instable ci kaw suuf mooy xol bi bëri gën a bëri ay yëngu-yëngu ci neex waaw ndax saa su ne ndax dalay teg ci moom nar wa innal kadhiba riba waaw kon nag mu ngi noonu moo tax li nga doon naan la gis nga maçon boobu ouvrier bi waaye mooy ñëw rek jaaykat bi ah hatta président bi hatta député bi hatta ñooñu dëkke nar wala xoolal nañ jël rek maçon bi. gis nga wax ji nga xam ne moom la wax waa ko sama yi sama tànta faatu ah? beneen yoon mu waxaat leneen mooy mais mu ngi xaar mooy këne mais man bés bu waa ji yëgee sama fan sama tànt faatuwul nag wala waa ji pousser l'enquête parce que am na ñoo xam ne moom boo leen nee loolu dañ ne ah ooy gane laaj la laaju innocent mel ni aywa yal na ko yàlla yër mii moom fan sax la newoon ban dëkk la newoon nga wax ko muy compilé hein waaw yow gañ sax nga war a dem kon ah yéen dañu ngi leen di jaale bés boo ko waxee benn bés mu xam fi nga dëkk dina fexe def investigation ba sa kër wala koñ boobu laaj est daa am sa tanta boo xam ne gaañu na loolu nag waa ji day jëkk loolu day foog comme que day jàpp ne mais loolu mooy ki nga xam ne moom ci nar gi fee sa fee euh, nekk mu ci expert parce que am na nooy demee ba nekk mythomane mooy kooku moom moom moom moom moom yooyu mooy arrière pensée amatu ko wala iyaazu billah kooku mooy yàqu na kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun kooku moom mooy ñi nga xam dañuy dem ba euh, daanaka euh, nar dafa jaxasoog seen suux yi seen yaram yi ñooñu moom mooy ñooñu kallaa jajjul bal li am ba def raana dafa xomaat ci seen xol yi li nga xam ne moom lañ doon fàngu ci ay nar ak ay wax yu amul ak jëf yu baaxul waaw kon nag yàlla nañu borom bi boole min as-sadiqin bu ñu bëggee bokk ci ñu baax garab gii ñu imam présenté ci tool bi muy muy muy garabu dëggu yal nañu ci borom bi feesalal suñuy kollo suñuy ndax bam fees tell waaw bay diig kay amin kon xadiis eh, bii dina ñëwaat te gisoon nañ ko ci arbaina yi ah moo doon xadiis onze bi gisoon nañ ko ci arbaina yi dina ñëwaat xadiis cinq cent quatre-vingt-treize ci téere bi léegi est-ce que al imaam an al imaam al Abu Isa at-Tirmidhi kese ko solo déedéet ah al imaamu Ahmad daal na koy solo na ko noonu al imaamu Daarimi solo na ko ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi Ahmad ibn Shu'ayb kantaali ci suuf ah. qawluhu yaribuka wala yuribuka huwa bi fathil dam fathil yaa wa dammiha wa ma'na utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fi loolu moom.